wa kulla muxdasatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar acaazani llahu wa iyaakum min annaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di dellu siwaat ci sunu waxtaanu fajar ci téere bi ñu bokk eh, mu jëm ci aljaamic fi sunani wal aadaab wal magaazi wat taarix lil imaam abi muhammad abdillah ibni abi zeydin al-Qayrawaani alayhi rahmatu rabbil aalamiin bi tabaaraka wa ta'aala warsagal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak mooy sunu juróom-benneelu jotaay ñu war a dugg nag ci li nga xam ne moo di téere bi tey jii dañuy jàng ak suba dañuy jàng li nga xam ne moom la muallif bi jiitale ab téere mooy muqaddimatul muallif qaala al-muallif bismillahi irrahmani irrahim baabu dikri sunani allati xilaafuha albidaa wa dikru wa dikri liqtidaai walittibaai wa cheyin min fadli alsaxaabati wa mujanabati ahli albidaa alhamdulillahi alladi camila alxalqa binicmatih wa bacasa muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi acqaabi almursalin birahmatihi bashiran wa nadira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله عز وجل من أحب هداه بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله إليه حميدا صلوات الله وسلامه عليه salawaatullahi alayhi wa barakaatuhu bacda an akmala allahu bihi diinahu wa ballaga risaalata rabbihi wa awdaxa kulla mushkilatin wa kashafa kulla mucdilatin wa abqaa kitaaba allahi cazza wa jalla li ummatihi nuuran mubiinan wa sunnatahu xisnan xasiinan wa asxaabahu xablan matiinan lii incha allah mooy li nga xam ne ñu ci sunu Boroom tabaaraka wa taala dimbalee moom lañ bëgg a jàngalante ak yéen téere bi comme ni ngeen ko xamee dafa am introduction boo xam ne muallif bi rahimahullahu azza wa jalla moom la tàmbale boo xam ne mu am muallif bi rahimahullahu azza wa jalla moom la tàmbale dafa li nga xam ne moo di introduction boo xam ne muallif bi rahimahullahu azza wa la tàmbale téere bi nag comme ni ngeen ko xamee ñi nga xam ne ñooy taalifkat yi lu ëpp ci seen téere yi dañ koy tàmbalee turu sunu borom tabaraka wa taala dañ koy tàmbalee turu sunu borom tabaraka wa taala moo tax yey cosaan e, mooy seen téere yi dañ koy tàmbalee bismillahi arrahmani irrahim pour roye ci li nga xam ne moo di alquran al karim waaye tamit la roye ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamee ne danaan wax bismika allahumma ci bu daan yónni ay leetar di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoo di euh, buur yi texte biñ jàng léegi nii muallif bi ko tàmbalee ci téeréem bi ci yàlla mu ne bismillahi ci yàlla lay tàmbalee lu may wax ak lu may jëf arrahmaani kay aji yërëm jaamam yëpp kay aji yërëm mbindeefam yëpp ñenn ñi di ko firee kay aji xéewali xéewali di ji ci àdduna arrahimi kay yërëm ña ko gëm wala kay xéewali xéewali sawi ku ko soob ci mu ne baabu zikri sunani bunt bi li muy jàngale mooy tudd sunna ya yoon ya méthode ya pas-pas ya allati ya xam ne xilaafuha la wuuteeg moom albidau mooy fent ya loolu la mu ne wa zikri liqtidaayi buntu la boo xam ne day tudd itam roy wal ittibaa'i ak topp wa shay'in ak lenn ak dara min fadli saxaabati ci ngëneelu saxaaba yi radiyallahu anhum wa mujaanabati ahlil bidaa ak wattandiku teetanteeg maanaam soriwanteeg eh, waa bidaa mu ne sax yàlla yàlla mi nga xam ne shamila lambool na wala matale na alxalqa mindeef ya bi ni'amatihi ci xéewalam wa ba'asa ta mu yónni muhammadan yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi aqaabil mursalina ci mujjantali yonente ya ci biir mujjantali e, mujji yonente ya wala mujjantali yonente ya maanaam ñi nga xam ne dañ leen a yónni bi rahmatihi ci yërmandeem bashiran muy aji bégle wa nadiran tey aji xuppe wa daaciyan tey aji woote ila llahi jëme ci yàlla bi idnihi ca ndigalam wa siraajan tey ab làmp mu niiran buy leeral mu boo xam ne buy leeral la fa hada allahu nee na yàlla gindi azza tedd na wa jalla ta màgg na man ahabba képp koo xam ne bëgg na hudaahu ak jubam baasahu nee na yónni na ko wakaanu te nekkoon na ñoom nit ña ala shafa xufratin ci kimiñu pax ci kimiñu pax wala ci catu pax mina naari ci sawara fa anqada fa anqadahum mu xettali leen bi ci moom fa qaama nee na mu taxaw fil ibaadi ci biir jaam ñi mu taxawe ci biir jaam ñi bi xaqillaahi ci àq yàlla alayhi ci moom xatta qabadahu ba mu ngëb ko allahu yàlla ilayhi jëme ko ci moom xamidan muy ku ñu sant muy ku ñu sant sallallahu alayhi wa salawaatullahi nee na xéewalu yàlla ak dolle xéewalu yàlla alayhi yàlla nekk ci moom wa barakaatu ak baada an akmala ginnaaw bi nga xamee ne mottali na allahu yàlla bihi ci moom diinahu diineem wa ballaga neemata mu jottali risalata risalata leetaru boroomam wa awdaxa neemata mu leeral kulla mushkilatin lépp loo xamee ne dafay lëntal lépp loo xamee dafa lënt lépp loo xamee dafa jaxasoo dafa lëmb dafa nekk lu loo xamee ne lu lëmb la lu jaxasoo la euh, lu lëmb la wa kashafa tam wu ñi kulla mudilatin lépp loo xamee lu jafe la wa abqa nee na mu desal mu bàyyi kitaaballahi mu bàyyee téereb yàlla bi azza tedd na wa jallata màgg na ummatihi ñel xeetam nuuran mu nekk leer mubinan guy biral guy leeral xam ne ku biir la leeral la ku biir la lool wa wa mu desal itam bàyyee sunnatahu sunnaam ñel xeetam wi xisnan mu nekk ab tata ab kaaraange xasinan gu ñu aar boo xam ne kuy aaraate la itam nee wa mu desal itam eh, bàyyee asxaabahu ay àndandoom bàyyee koy xeetam xablan muy ak buum matiinan goo xam ne gu dëgër la kon lii mooy firim baat yi ci képp koo xam ne bëgg nga xam eh, baat bu nekk lu muy tekki su ko defee ñu door a ñëw ci leeral li nga xam ne moo di maani yi comme niñ ko waxee muallif bi mi ngi tàmbalee téeréem bi ci bismillahi rahmaani rahim loolu nag alquranul karim saar wuy tàmbali rek bismillahi rahmaani rahim ci lañ koy tàmbalee kon jullit bi jaadu na ay mbiram yu mu mën di def rek muy tàmbalee ci bismillah jurul nag muy wax bismillah bismillahi di ci doole arrahmaan arrahim lu wati ne buy lekk buy naan buy sol yére buy génn ak mel noonu jurul mu naan bismillahi rahmaani rahim waaye na wax bismillah rek su ko defee loola mën naa barke kon loolu lu jar a bàyyi xel la eh, mbir yi nga xam ne dafa am barke wala yi nga xam ne dafa tedd jullit bi bu koy faral di def muy tàmbalee ci bismillah da ci am solo rawatina yi nga xam ne nag sunna da ko faa jàngale buy sol yéreeg buy summi yéreeg yu mel noonu Ah, buy lekk yu mel noonu loolu lu ci am solo la buy génn këram aha ak buy dugg jàkka yooyu am na solo lool même sax yi nga xam ne moo di ay ndaabaam ndaamaram bu ciy dugg ay daabaam buy war atom ak yu mel noonu yu wax bismillah da ci am solo ak lu muy jëfandikoo lu mu mën di doon rek turi yàlla njëkk ca da am solo lool sunu borom tabaaraka wa taala moomu mooy arrahman arrahman la muy mooy koo xam ne dafa yërëm mbooleem ay jaamam rahma gi nekk ci arrahman mooy rahmatun shaamilatun li jamiil maxluqaat mbooleem ay mbindeefam yërmaane jooju ëmb na leen xam ne kenn génn ca doomu aadama yeeg jinne yee ci yam ak mala yi yéefar yeeg jullit ñee ci yam kenn génn ci yërmaane jooju ndax kenn ku nekk yërmaane jooju mooy bàyyi moo la bàyyi ci kaw suuf budul woon ak moom faatu nga bu yàgg parce que yéefar bay tooñ borom bi bi set xam nga ne budul woon ak yërmaane jooj yi du fi nekk fii ci àdduna ndax yeyowut nekk fi parce que ki ko moom bàyyi ko fi wala sàkk ko indi ko fi kooku la war ci diggante moom defu ko kon la tax man fee nekk ànd ak di tooñ loo chakk ci ne yërmaande yàlla rek la mën a doon te yërmaande jooju bokk na ci la feeñ ñu mën koo gis moo di lekk ak naan ak noyyi lekk ak naan ak nooyi mu doon loo xam ne kenn mënu ko weddi ak naan ak nooyi ku ko bàyyi woon fi da ngay faatu ku bàyyi lekk da faatu ku bàyyi woon naan da faatu ku bàyyi nooyi itam da ngay kenn mënu ko weddi mu doon loo xam ne jaam ñépp teg nañ ci seen bët kenn mënu ko weddi te ñoom ñett ñi ma tudd bu ci gën bu ci gën a nekk loo xam ne nécessité la kenn mënu koo ñàkk lu ci gën a nekk lu mel noonu mooy gën a yomb fi ne lekk tey xam nga lekk boo doon xool comparé lekk ak naan ñoom ñaar ban moo ci gën a tëlee ñàkk ci jaam bi ban mooy bi nga xamee ni jaam bi moom nécessité la ci ñoom ñaar buñ ko doon boole nga xam ne bu ñàkkoon kenn ci ñoom ñaar moom bi gën a garaaw nga xam ne mënut a mënu koo ñàkk ci ñoom ñaar bu doon xool naan lay doon boo xoolee naan mooy li ci ñoom ñaar moog lekk bee moo gën a garaaw ci bàyyi ko moom moo tax naan a gën a yomb lekk maanaam naan moo gën a yomb lekk lekk mën ngaa toog ñetti fan te doo ko def te mën ngaa bañ a faatu waaye naan moom déedéet waaye ànd ak loolu lekk kenn mënut a toog ñetti fan te lekkoo moom loolu mënut a nekk teg sa moo gën a yomb boo ñëwee ci naan ni ki noonu kenn mënu koo ñàkk moo tax kër goo dem laaj ñu ñaan leen ndox ñu jox la bu dee lekk nag mën nañ la ko bañ ko mën nañ ko bañ am waaye ñu comparer diggante naan ak yi ñoom ñaar ban moo ci gën a nekk nécessité noyyi la yi moom du loo xam ne lu ñu ñaan la moo tax ku ko bàyyi woon dix minutes da ngay faatu mën naa bañ a àgg sax dix minutes ko kooku yéen baa ne suñu borom la joo xamee ne euh, fa yegg ci xeetu yaatuwaay yàlla rek moo ko xam azza wa jalla kenn mënu ko weddi junne yeeg yéefar yeeg nit ñeeg mala yeeg ndundin yeeg ñëpp ci yam ñëpp ci yërmande googu la ñuy dund moo tax yërmande yoo jooju melaw la ci jëmmi suñu borom tabaraka taala kenn mënu koo melawoo parce que doomu aadama yi seenu mbaax moom am na foo xam ne du fa yegg moom waaye mooy kii yërëm ña ko gëm te mooy arrahim yërmande la joo xam ne dafay làmboo ña ko gëm te mooy fii ci àdduna ak àllaaxira dimbal leen fii ci àdduna teg leen ci yoon wam gërëm jaarloo leen ci as-siraatal mustaqim tënk leen ca dimbali leen ci seen kaw yi noonu bu yawmal qiyaamee mu tàbbalil aljanna moo tax yërmaane jooju ci ay jëfam la aju te mooy isaalu rahmatihi ilal mu'miniin wa kaana bil mu'miniina rahiima moo tax yërmaane jooju nit mën na koo melawoo comme ni ko alayhi salaatu wa salaam melawoo laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum aziizun alayhi maa anittum hariisun alaykum bil mu'miniina ra'uufun rahiim lii defe naa lu leer la am parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yërëm ñëm ñë ko ña gëm yàlla la ci gindi leen ci jàppale leen ci défendre leen ci fat leen waaye tamit ci xamal leen lépp loo xamee ne da leen di jariñ àdduna ak alaaxira kon yërmaande jooju ña yàlla rek ñoo ko am loolu la al bis la bismillahi di tekki nee bunt bi li muy jàngale mooy sunna yi pas-pas yi méthode yi nga xam ne moo nekk yoonu doomu aadama te mu doon yoo xam ne dafa juyoog bidaa maanaam la juyoog moom mooy bidaa moom lay jàngale fii pas-pas yi nga xam ne lu juyoog moom bidaa la méthode ak comportement ak yoon yi sharia yi nga xam ne lu juyoog moom bidaa la moom lay jàngale ci bunt bi bokk na ci yim ciy jàngale itam moo di jàngale lu aju ci wàllu topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak roy ko roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp sunnaam bokk na ci li muy jàngale ci buntu bi bokk na ci li muy jàngale itam moo di lenn ci nga ngëneeli saxaaba yi ak ni nga xam ne dañoo war a wat sorenteeg waa biddaa watandiku di jaxasoog ñoom loolu moom lay jàngale ci bunt bi muy bunt bu am solo nag buntu la boo xam ne comme ni ñu ko waxee woon démb mooy lim njëkkee téeréem bi nga xam ne ci pas-pas lay jàngale ak manhaj mooy comportement doxalin bi doomu aadama war doxalin ci diineem xam ne ne dafa juyoog lool bidaa yi moo tax mu lënkale koog roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp ko ndax pas-pas yooyu ak doxalin yooyu mooy li ngay jële ci alayhi salaatu wasalaam di ko ci roy di ko ci topp te loolu la juyoog moom mooy bida ak tudd leen ci ngeen li saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak wattandiku gi nga xam ne war nañ ko wattandiku ci roy ñi nga xam ne ñoo di waa bidaa wattandiku ki nga xam ne war nañ ko wattandiku ci roy ñi nga xam ne ñooy waa a mu doon loo xam ne lu jar bàyyi xel la moom la bunt bi jàngale waaye mu allif bi laataa muy dugg ci buntu bi dafa am ab ab interdiction boo xam ne daf koo ubbee te mooy loo xam ne lu mun ñàkk la ci képp koo xam ne da ngay taalif nga tàmbalee ko te mooy sant yàlla azza wa jalla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kon buntu bi bu jar a bàyyi xel la nit ki bu ko déggee rek yi des ci bunt yi ci des yépp day yomb ci moom da koy mën a da koy mën a maîtriser day doon loo xam ne lu mën a maîtriser lay doon moo tax kon bunt la boo xam ne buntu bu jar a bàyyi xel la bunt boo xam ne bunt bu eh, neex a jàpp la itam muallif bi rahimahullah nee na alhamdulillahi alladi shamila alxalqa bi nicmatihi ñu ngi sant mboolem xeeti cant yépp ñeen la yàlla mi nga xam ne xéewalam gi dafa ëmb mboolem ay mbindeefam comme niñ ko waxee woon ci arrahman gi sant nag buñ ko waxee cant moo gën a matale sant loolu mooy melal ki ngay tagg ay melakaani mat ay melakaanu kawe ak melakaanu eh, rafet yu rafet ngir bëgg ko ak màggal ko loolu ñu tuddee sant kon mboolem taggaate yeeg kañaate yeeg eh, bàkk yi yàllaa ko moom subhanahu yàlla léppi sant def ko yeyoo lu tax mooy ki bind jaam ñi loolu da ca yeyoo sant mooy ki bind asamaan ak suuf da ca yeyoo sant mooy ki nga xam ne moo bind lëndëm moo def lëndëm def leer da ca yeyoo sant waaye mooy ki moom bisu pénc ki moom bisu fay bor bi da ca yeyoo sant ki yërëm jaamam yi di yërëm ñi ko gëm ñi ko gëm loolu da ca yeyoo sant ki nga xam ne mooy ki sàkk mboolem li nekk ci àdduma dafa yeeyoo sant da ci yeeyoo sant waaye mooy ki nga xam ne itam eh, mooy ki wàcci alquran wàcci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla même sax nag maanam jaam bi bu fekkee amul lenn lum xe lum seetlu sax ci xeetu xéewal te loolu sax nekkul lu yomb maanaam jaam bi xéewal ak suñu borom tabaraka taala fu mu mën a nekk daa ëmb jaam bi kon mu ñàkk koo seetlu moom nekkul lu yomb kon yàlla da ca yeyoo sant moo xam jaam ñi sant nañ ko moo xam yeyoo sant ko moom bi zaatihi yastaxiqul xamda moom ci jëmmam dafa yeyoo moo xam sant gi dafa am lu xew lu tax nga di ko def moo xam dara xewut bu dee jaam ñi nag kenn ku nekk ca ñoom yeyoo na sant ci kemtulaayu lam la defal waaye du jaagee ne jamono ji nekk da yeyoo sant moo tax am na ñoo xam ne seen diine mooy saa soo leen waxee na nga def rek dan la ñu ngi sant diw sàngam loolu bokkaale féetewu ko kaw loolu place boobu yàlla rek moo ko yeyoo place boobu borom asamaan kese moo ko yeyoo parce que loolu ngay wax noonu la muy tekki mooy diw sàngam moo xam nit ñi sant nañ ko moo xam santuñ ko moo xam defal na la dara moo xam deful la dara daa yoo sant loolu nag ci yàlla kese kese la jagoo subhanahu wa taala loolu jar a bàyyi xel la kon tuddee na ko ubbee na ko ci sant roy itam ci alxuraan al ndax alxuraan mi ngi tàmbalee ci alhamdulillahi rabbil alamin kon yàlla dafa sant buñ xoolee xéewal yi nga xam ne sunu borom defal nañu ko teg ci suñu kaw wallahi tuuti nañ ci sant ko subhanahu wa moo tax kooku mooy yoo sant adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimaati lépp loo xam ne rek jaam bi mi ngi koy xalaat rek ci xéewal ak sunu tabaaraka wa taala am gim am rek nga xam ne mi ngi fi nekk fi nekk mbindeef nekk doomu aadama di dund loolu la chakk ci ne yeeyoo na ci sant moom sunu borom tabaaraka wa kon xeeti cant yi yëpp yàllaa koy yeeyoo moo tax alhamdu moom boo ko waxee lillahi rek nga ciy teg am na ñoo xam ne nag buñ ne alhamdu rek doomu aadama lañ ciy teg parce que nañuy def mooy foo leen mën a fekk sant diw sangam la ñuy wax ñooñu nag def nañ kooka muy yàlla yàlla moomu bokk na ci li tax mu yeeyoo sant lu nekk da caa yoo sant waaye bokk na ci yooyu mooy xéewale gi mu xéewale jaam ñi maanaam nga xam ne jaam ñi fuñ mën a nekk xéewalu yàlla mi ngi ci seen kaw alam taraw anna allaha saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l ardi wa asbaga alaykum yàlla mooy ki nga xam ne moo leen tàggatalal mboolem li nekk ci asamaan ak suuf daad leen di sëmbërtalal sotti leen xéewalam mu nekk yu nëbb ak yu feeñ lu jar a bàyyi xel la bokk na ci li tax mu sayoo sant mooy yónni gi mu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk koo xam ne mooy ki mujj ci yonent yi mujjug yonent ya fa ko yàlla yónni nga xam ne mooy ki mujj ñëw ci ñoom tampi yàlla yónni ko ci jaam ñi ci yërmandeem nag ci yërmandeem ci la yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw di bégle booleeg di xuppe di bégal kan nangoo topp ci àjjana di xupp kan nag kay mooy ci li nga xamee ne moo di sawara di woote jëme ci yàlla ci ndigalu yàlla ci waaye nekk ab bu buy leeralaate lii defe naa ne lu leer naññ la kon yonent bi alayhi salaatu ki mujj ci yonent yi borom bi azza wa jalla nee na maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa xaatama nnabiyin wa kaana allahu bi kulli shay'in alima suñu borom tabaraka wa taala nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam du bàyyi kenn ci seen góor ñi maanaam koo xamee ne da nga koy jàppe muy bàyyi kenn rek bàyyi ka ca keneen wala ngeen koy jàppee ab bàyyi nii rek comme ni ñi ni ñi ñi jàppee bàyyi ci ñenn ñi ci des déedéet yonente bi yàlla la koo xam ne mooy ki kaske ki tàmpe yonente yi allahu akbar ñi xamal xam-xamam yonente di leen solo di leen yónni ci ginnaaw bi ñooña ka tàmpe ka nekk seenub jaaro nga xam ne moo leen kaske tàmpe leen mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne bi mu xasee ñëw ku nekkoon ab yonente doo génn ci yonente ga waaye ku ca nekkutoon itam mënoo caa dugg parce que mbir mi boo ko xasee tàmpe kaske ko dara mënu caa dugguti la nekk ci biir kese moo cay moo cay des daraw di ci mën a dugguti allahu akbar mbokk yi ci lay jàngal alxuraan jot gim jot ak doon goo xam doon gum doon loo xam ne dafa lottal kenn mënta indi lu mel noon ni ko Sidi Abdullah waxi ci Talaatul Anwaar fa tarafu l ala min al ijaazi mimma bihi l lottal ak déviation ak li nga xam ne moo di nërmeel ak lottal ak nekk gum nekk ci kaw nga xam ne kenn mënu koo sànjaafu nee na ca ñoo baxtal la foofu la yegg kenn mënta fexe ba défier alquranul karim ñu baree bari ci ñiy woote woo yonente léeg-léeg seen tappale yi da caa bokk mooy dañ naan yonente bi alei salatu wasalaam moo taliwut mursalina yi waaye anbiya yi la moo tali bu dee mursalina yi moom moo taliwu leen ñu ne leen mursalina yi mooy ñan mooy ña yàlla yoon yónni ginnaaw bi mu leen xamalee xam-xam yónente kon laataa ñuy àgg ci daraja yi mursa ar risala am nañ fan mooy al an nubuwa mooy yàlla da leen a xamal xam-xam yonent ba noppi ñu door a nekk ay mursalina état bu njëkk boobu yi nga xam ne fa la ñuy njëkk jaar door a nekk mursalina foofu la alayhi salaam tàmpe waaw bu dee état bu njëkk bi da koo tàmpe état ñaareel bi duñ fay a dafa am leer kon ni mu mot ni mu tàmpee état bu njëkk bi nga xam ne ku nekk ab yonent dañ ca jaar ginnaaw da koo xas a tëj kon bële taxul ñuy wax kenn mënu fa àggati da koo kaske moo tax képp ku ñëwaat ci ginnaaw bi di wootewu ab yonente kooku fenkat la di wax ko tu dëgg fa kullu man min baadihi qad iddaa képp koy wootewu ak yonente ci ginnaawam rek kooku waxkatu lu dul dëgg la moo xam ka jàpp ne alayhi salaatu wasalaam ginnaawam am na beneen yonente bu bees bu ñëwaat wala ka jàpp ne moom sax mooy ñëwaat ci beneen jëmm loolu moom kéefër ci kaw kéefër la parce que daa def ñaari kéefër kéefër gu njëkk gi mooy wootewu ak yonente gu ñaareel gi mooy jàpp gi mu jàpp ne alayhi salaatu wasalaam ruwaam mën naa toxu ci beneen ruu loolu yab yab jullit ñi la ak itam ñàkk a jax gëdd alayhi salaatu wasalaam la ak ruwaam ni mu teddeeg ni màggee naka lay toxoo di dem ci beneen beneen bi mooy ruu googu bu fekkee dañoo jàpp na day toxu kon li muy tekki mooy waaru saaru càlla la lay doon rek ginnaaw mën naa toxu dem ca kookee kon mën naa toxu dem ca keneen su fekkee dañ koo bëgg a yamale ci kooku rek dafay faawu day aajowoo dalil ban xel mooy nangu loolu ginnaaw nangu nañ ci ne alayhi salaatu wasalaam mën naa toxu kon fu mu mën a dem itam mën na faa jógee dem feneen kon kay keneen bu waxee ne man tuxu na ci man dañ ko ko war a nangul te loolu day doon loo xamee ne silsila la ak caalal la goo xam ne kenn du fa am kenn du xam fu muy yem moo tax ak neen loo xam goo xam ne neen féetewu ko kaw moo tax borom xam-xam dañoo dëppoo ci ne ku woote woo ak yonente bu lislaam di dox di àttee dañ koy tuub bu dañ koy rey na mu gën a gaawee loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax bu kenn néew doole wala ngay yëg benn xat-xat wala nga yëg benn ragal ci wax ne ku wax loolu aw fe ab fenkat la ak ku mën a doon ci àdduna jara bàyyi xel nee ginnaaw noonu la mel nag yàlla da ko yónni mu nekk ab làmp buy leeral nekk kuy xuppe nekk kuy bégle nekk kuy woote jëme ci yàlla looloo tax ku yàlla bëgg ci moom ak jub rek yàlla da koo gindee da koo gindi ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam képp ku yàlla namm ci moom ak njub bu alayhi salaatu wasalaam ñëwee da nga koy nangul nam gën a gaawee nee na wa kaanu ala shafa xufratin min annaari fa anqadahum bihi yàlla ba mu koy yónni nit ñi dañoo nekkoon ci kimbig maanaam kimbig sawara kimbig paxum sawara ci lañ nekk ci kimbika maanaam cat am pax ca cat la nga xam ne tuuti tey ñu tàbbi ca biir kimiñ la foofu lañ nekkoon kimiñu paxum sawara foofu lañ nekkoon ba ko yàlla yónni ndax li ñu tuddee aljazira tey wala monde bi sax lépp daala ndemoon këriis kéefe rek mooy yàlla ki bokkaale ki bidaak njaaloog rey ay nit ak lu bon lu nekk ñan ngi ko daan toggoo nga xam ne moom bu yàlla bàyyi woon ca loola ñu nekk lu dul ñu néew a néew ci ahlul kitaab ñoo nekkoon ñu baax ni ku kenn ci ñenn ci saxaaba yi waxee bu yàlla yónni wutoon yonente bi mar détaal yi ñëpp sawara lañ jëm yàlla xeetali leen ci sababu si yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo tax la yërmande la wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin parce que lim indi ku ci tënku yàlla da lay yërëm àdduna ak àllaxira moo tax mu nekk yërmaande loolu jar a bàyyi xel na mu taxawe taxawee nag ci biir jaam ñi àq yàlla ji nga xam ne da koy ameel yàlla mu nekk àq yàlla ci kawam loolu da ko taxawee ci biir jaam ñi tamay woote gi mu woote jëmele ci alquran ak sunna jàngal nit ñi li yàlla bëgg ci ñoom li yàlla bañ ci ñoom mu xamal leen ko yar leen ci yar ci ay saxaabaam ñoom itam ñu jottali jottali ko nee na ci loolu ci la nekk ba ni ko yàlla ngëbe ba ni ko yàlla faate jëmale ko ci moom mu nekk yàlla sant yal na ko yàlla dool xéewal ak barke kañ la faatu kañ la ko yàlla faat ngëb ko mu jëm ci ila rafiqil ala mooy ginnaaw bi nga xamee ne yàlla mottali ma diineem ji ci moom mu jottal leetar bu sunu borom tabaaraka wa taala kon diine ji mat na sëkk ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam aajowuñ leneen wala keneen wala leneen diine ji mat mat na sëkk al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina lii danaa ci dellusiwaat démb bu subaa bala maa konti bala maa jàll yàlla mottali ma leetar bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam moo jottali risaala boroomam tabaraka wa taala lépp loo xam ne problème la woon wala lu lëmm wala lu jaxasoo leeral na ko lépp loo xamee ne itam dafa jafe woon ci diine ji leeral na ko ba mu leer nañ kon mbokk yi waxtu bi dem nañu bu subaa ak jàmm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 يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله